a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi jeexaloon nañ xew-xew yi nga xam ne ñoo xew entre ghazwatu badrinil kubra ak xare bi ñuy war a gis tey insha allahu taala ci jataay bi ñu weesu nag gisoon nañ sariyatul qarada muy l'expédition de qarada te ki ko jiite woon di seydina zayd ibn xaarisa ibn sharaxil taala anhum wa ardaahum eh, mu nekkoon kon gis nañoon ginnaaw ghazwatu badri xare banu suleymin ginnaaw gi ñu gisoon wa qaynuqaa'un sawiqun ba'dahu ghatafaanun thumma buhraanu gisoon nañ ginnaaw ghazwatu bani sulaym ginnaaw ghazwatu badrin ghazwatu bani qaynuqaa muy juifu waa banu qaynuqaa yi ginnaaw gi ñu gis ghazwatu sawiq bu abu sufyaan ibn harb baadahu ginnaaw gi seydu xaaji malik alayhi ridwaanul malik mu ne gatafaanun mooy Ghatafaan di ginnaaw gi Buhraanu di ghazwatu Buhraan ginnaaw bi nga xam ne nag ci lañu gis yooyu ah gis bi nga xam ne Quraysh la doon waaje génn far mu kari leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni benn arme ñu dem kari leen teg ci alal jooju loxo ah waxoon nañ ne Quraysh dafa daldi réagir te ci réaction woom yooyu nag mooy réaction bi mu def mooy takk xare comme niñ ko waxoon ci jotaay biy weesu muy xare Uhud ah, waaye bala ñoo continuer incha bala ñoo dugg ci xare bi mu am benn rectifi rectificace rectificatif mooy bi ñuy gis masalaa euh, bi ñu fàtte woon foog naa ci fichier trois cent vingt bi foofu lañu ko def moo ginnaaw bi ñu gisee ahkaamu ziwaaj muy àtte yi nga xam ne ñoo jëm ci mariage ah ci fichier trois cent vingt bi ci lañ gisoon la guerre de Dhu Amer ou Ghatafan muy xareb Ghatafan te mu tuddoon Dhu fële ci Najd avant ñu koy commencer am na masala moo xam ne dañu ko fàtte woon dal di ko foon traité avant ñuy continuer muy masala incinéra insémina insémination artificielle muy jël euh, sanqale ñu ndoxum ku góor ki def ko boole koog bu soxnaam waaye def ko ci beneen biir bu dul seen bos bu dul bu ndawam bu soxna ginnaaw gi gisaanoon nañ beneen masala mooy masalaam interruption de grossesse voilà ci masala interruption de grossesse boobu foofu la rectificatif bi di amee mooy dañ ne woon ci ñaari cas la yàq biir di amee mooy interruption de grossesse avortement prémédité soit nit ki daal di koy def wala ndaw si wala jëkkëram wala ñoom ñaar laata muy mat quarante jours wala au-delà loolu du quarante jours ëpp na ko euh, ndax xadis bi dane yonent bi aleyhi salatu wasalaam muy xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la waxoon naa la boo demee ci euh, arbaina an-nawawiyya foog naa mooy quatrième quatre waaw mooy quatrième xadiis bi ci al arbain bu imaam an-Nawawi raxmatullaahi alayhi mu jële ko ci imaam Abdurraxmaan euh, euh, abi Abdurraxmaan di Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abd radiyallahu anhuma wa ardaahuma te imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al daldi koy solo raxmatullah alayhima moom imaam abdullah ibn mas'ud mu ne xaddatanaa rasulullah sallallahu alayhi wa wa huwa saadiqu al mu ne daldi nañuy nettali rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa wa huwa saadiqu al mooy ki nga xam ne mooy ki dëggu mooy ki dëggu te moom mooy ki nga xam ne moom lañuy dëggal mu ne inna ahadakum inna ahadakum yujma'u xalquhu fi batni ummihi arba'iina yawman nutfa summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد mooy xadis boobu ilaa axiril xadis dane moom dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na inna ahadakum kenn ci yéen mooy nit ñépp processus bi nii la ci ñoom ndax ki ñu bind suuf ci ban kooku mooy suñu maam ñun ñépp di seydina adam alayhi salaatu wassalaam kantaa ñi ci des ñoom dañ leen bind ci ndoxu ñaari nit muy ku góor ak ku jigéen ñu leen di woowe seen yaayam ak baayam ah, mu ne inna ahadakum yujma'u xalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa mu ne kenn ci yéen de dinañ dajale ak bindam ci biiru yaayam arbaina yawman nutfa mooy processus bi nga xam ne moom la alquran wax na arbaina yawman day am quarante jours yu njëkk yi bu fécondation bi amee mooy bu sëy amee ba ndoxu ku góor ki dem ci biiru daldi dajaloo ovilu ndaw si loolu dañ koy dañ leen di boole mu durant quarante jours nutfa lay doon nutfa mooy ab ab toq lay doon boo xamante ne ni bu jóge ci baayam la ak bu jóge ci yaayam ñu daal ci ndaw si ñu daal di dajaloo quarante jours processus bi mooy day nekk loolu lay nekk mu ne summa ginnaaw gi yakunu alaqa mu nekk loo xam ne dafa lonku yakunu alaqa mu nekk loo xam ne dafay lonku ginnaaw gi kon day jóge ci quarante jours yu njëkk yi nutfa lay doon ginnaaw gi mu jóge ci fa daal di nekk loo xam ne day lonku léegi bu ngeen bu ñu paree foofu mu ne summa yakunu mudratan misla dalik ginnaaw gi mu nekk ab suux lu toll noonu loolu mooy lan quarante jours day nekk lan nutfa quarante jours mu nekk lan malaqa quarante jours mu nekk lan mudgha mu nekk suux mu ne nag bu loolu amee summa ginnaaw loolu kon kon da am quarante plus quarante plus quarante muy cent vingt jours yoo xam ne mooy quatre mois yoo xam ne mois bu ci nekk trente jours yu mat sëkk la mooy cent vingt jours summa mu ne ginnaaw lool nag yursalu ilayhil malak ci lañuy daldi yónnee malaaka bi nag bu loolu xewee ba pare fa yanfaxu fiihi ruux mu daldi ëf ci suux woowu formé wu après quarante quarante yeneen quarante ak yeneen quarante muy trois quarante ginnaaw loolu nag ñu dool di ñu daldi yónni malaaka mi mu daldi ëf ci moom ci suuf boobu ruux léegi nag ñu digal ko mu daal di bind ñeent mu def ci mooy yoo xam ne waa ji noonu la loolu mooy ak dundam c'est serré mooy ñeenti baat yoo xam ne mooy bi kat biris yi ñu bind wërsëgam li mu war a dund ci kaw suuf yépp ak li mu fi mën a am ci koom-koom waaye li mu fi mën a am ci xam-xam ak yépp ndax loolu lépp wërsëg la wa ajalihi bind tamit kii kañ lay dee wa amalihi ak lan lay jëf est ce que dina jëf lu gërëmul yàlla ak lu gërëmul yàlla waaye tamit est ak li muy jëf yépp wallahu xalaqakum wa ma ta'malun li alquran wax ne te buur yàlla moo leen bind ak li ngeen di jëf voilà mu ko wa shaqiyin am sa'id est ce que waa ji jour boobu la ñuy bind jour bi ñu ëffee ci ruux euh, ruux ci suux woowu mu nekk ci biiru yaayam le buur yàlla dogal ndax waa ji moom de toute façon def nañ ci moom est-ce que kuy texe la wala kuy texee di la wala kuy texe la euh, ba xadiis bi jeex te loolu moom la alxuraan di wax naan walaqad xalaqna al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan voilà thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma xalaqna nutfatan alaqa fa xalaqna al alaqata mudgha fa xalaqna almudghata idaaman fa kasawna al-idaama lahman thumma anshanaahu xalqan aaxara fa tabaaraka allahu ahsanul xaaliqiin ci suuratul mu'minuun ci qad aflaha processus bii la fa wax nutfa thumma ja'alnaahu nutfatan fi qaraarin makiin def ko mu nekk nutfa ab toq boo xam ne euh, moo yu dajaloo lañu nekk ci bërëb boo xam ne fu ñu denc la te sécuriser ko muy biiru yaayam ak fam fay ne du ci biir bi yëpp la ne mu ne summa xalaqna nutfata alaqatan ginnaaw gi nutfa boobu loolu nekkoon ak toq toq ci lu ñu mën a gam-gam leekum ndox suñu boroom def ko muy loo xam ne dafa lonk fa xalaqna al alaqata ginnaaw lool ñu daal di koy bind def ko processus mudra mooy ci yeneen quarante jours yi mu ngoog kon mooy ne loolu la mooy ne kon du du du du loolu liñ fi bëggoon a wax li ñuy doon rectifier foofu mooy ne du quarante jours mooy ne xam nga imaam al-Hafiz ibn dane ci boroom xam-xam yi dañuy jële ci fii ci a ci nu mu tudd ci hadith bi ak teeb isqaatu nutfa hatta naf qabla nafxi ruux mu ne am na ñoo xam ne dañ fii mën nañ cee jële àttey euh, lan mooy dal di avorter fexe ba fa bi mooy loolu noonu wàcc dal di yàqu deñ avant ñu ci ëf ruux loolu dañ ne woon quarante jours mais ëpp na quarante jours nutfa bi mooy nekk quarante jours après mu nekk alaqatan quarante yeneen quarante jours après mu nekk mudghah yeneen quarante jours ñu daar ci def li nga xam ne mooy ruux kon mooy avortement mooy ne kon soit mu mat quatre mois yoo xam ne quatre mois yoo xam ne weer wu nekk trente jours yu mat la ndax quarante boo jëlee quarante euh, quarante fois trois da jox cent vingt voilà loolu moo tax ndax trois fois quatre douze zéro bi muy fële cent vingt cent vingt jours au-delà de loolu mooy ñaari kii yu am soit waa ji wala ndaw si yàq biir bi avant cent vingt jours bi mu ëmbee wala au-delà waxoon nañ nag ñaar yépp a xaram sauf que bu dee au-delà de cent vingt jours du quarante jours au-delà de cent vingt jours boobu bu ko defee moo ku ray nit ñoo yem ndax lan buur yàlla def na ci ruux alors que avant moo tax buñ jàppe ne kii dafa rey nit mooy ni ruux amu fa corps bu amul ruux kooku mënuñu tudde ne kii kii ab nit la noonu non voilà kon loolu moo doon rectifi rectificatif bi léegi nag bu ñu gisee loolu kon ñu dellu si ci suñu xare bii di ghazwatu Uhud wallahu kon ta'ala xare Uhud kon gisoon nañu ci jataay biy weesu ci sarwiyatul Qarada daldi woon nañ annoncé ne Quraysh eh, bokk na ci dafa réagir xare boo xam ne moom lay takk muy ghazwatu Uhud waaye bala ñuy dugg ci loolu mooy eh, tasawurul liñ naan tasawurul masala mooy définition rek mooy ni mbir mi bala ngaa dugg ci dara dangay xam lan la lan mooy Uhud Uhud ah, comme li imaam alxaafiz wax ci alfatx mu ne jabalun maarufun mu ne ah, Uhud de benn montagne la boo xam ne bu ñu xam la boo xam ne sorewul mu ngi diggante diggante moom montagne boobu ak diggante Medinatul Munawwara lu lu jege la soriwul yenn sor yi ah kon xam nañ ne kon Uhud ab montagne la te léegi ñu bari surtout jarul a dem sax màkk ngir xam ngir gis image yi ndax image yi bokk na ci ñu xéewal yi ñu defal suñu boroom defal fii ngay toog di gis yooyu yëpp danga doon xam ne nag avant ay photo yu am ak ay image yi nit bu demul woon Makka wala boog moo yàlla defal ko ay kashfu yeneen mooy ne gis nga dina toog moom bu fa masula dem kaaba gi ci boppam mooy luñ koy nettalee rek naan ko nii la mel nii la mel nii la mel mais pour mu gis image bi loolu manu ko wona am ñun nag da toog Kuala Lumpur wala nga toog fële ca Ndakaaru wala ca biir Bawol di gis nit ñi julli en direct fële ci kaaba gi di ko wër ñu lay wanal xujjaaj yi après ñu wanal la fi ñu demee ci montagne Uhud di ziyaare tey ñaanal ñi nga xam ne ñooy shuhadaa u Uhud kon Uhud kon xam nañ ni am montagne la waa léegi lu tax ñu tudd ko Uhud imaam alxaafiz ibn Kathir raxmatullaahi alayhi ne ci albidaaya wan nihaaya mu ne summiya uhudun uhuda li tawaxudihi min bayni tilka al mu ne nag uhud dañ koo tuddi uhud mooy montagne bi mooy ak tur la rek am montagne la boo xam ne dañ koo tuddi uhud comme France Verdun bi nekk Grenoble wala Kilimanjaro fële ak l'Himalaya euh, euh, euh, yooyu ay tur ak falaise de Bandiagara mooy ne yooyu ay tour la ay touri montagne la rek waaye montagne bi moom montagne la léegi mu ne nag dañ koo tudde Uhud ndax li mu li mu nekk benn boo xam ne ku ko gis ku ñëw foofu gis ko xam ne montagne bi wute na ak yeneen yi fi nekk yeneen montagne yi nekk ci wet gi ci alentour yi mu ne looloo tax ñu tudde ko li mu nekkee benn boo xam ne moo ci dafa am lu mu remarqué wu par rapport ak yeneen montagnes yi foofu noonu mooy tax boo ko gi moo tax ñu tudde ko noonu Uhud da gis ne ci ahad la commencé mooy kenn boo xam ne la fait mu nekk benn boo xam ne dafa remarquable remarqué wu ci yeneen montagnes yi ñu tudde ko noonu Uhud ah. xare bii nag ñuy gis ñu war a gis insha allah muy ghazwatu Uhud ah, kañ la am kañ la xew ndax bul fàtte ñu ngi ci xew-xew ñetteelu at mi waaye kañ la xew eh, imaam alxaafid ibn Hajar raxmatullahi alayhi mu ne wa kaanat indahu alwaqatu almashhuura fi shawwal sanata thalaatin bi ittifaaqi aljumhuur mu ne xare bi nga xam ne moom lañuy waaye gis di ghazwatu Uhud mu ne ci montagne boobu indahu foofu ci montagne biñ la wax sànq wax nañ la tur bi lu tax ñu tudde ko selon euh, imaam alxaafid ibn Kathir montagne bi nekk mooy nekkul Afrique nekkul Europe arab la nekk Médina la gën a jegeel voilà moom Médina sorewul euh, mu ne moom imaam alxaafiz ibn Hajar rahmatullah aley mu ne foofu nag ci montagne boobu fa la xare bu siiw bi amee ci weeru Shawwal Shawwal euh, mooy weer wi topp ci Ramadan mooy weeru koor weer wi ci tegu loolu mooy weeru mooy weeru shawwal mooy weeru kori moom la wolof naan weeru kori mu ne sanata thalathin l'an trois ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci ñetteelu at bi mu ne bittifaaqil jumhur ci loo xam ne jumhurul Euh, euh, euh, jumhuuru ahlu siyar wal maghazi daal dinañ ci d'accord moom la imaam alxaafiz ibn kathir di wax mu ne wa kaanat haadihi al ghazwa fi shawwal sanata mu ne xare bii mu ngi amewoon ci shawwal comme niñ la ko waxe léegi sanata thalathin l'an l'an trois ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam alxaafiz ibn xajar dana la rek aljumhur imaam alxaafiz ibn kathir ne qaalahu zuhri lii nag ki ko wax mooy imaam az mooy waa jumhur ñooñu la lay wax wa qataada mu ne imaam az-zuhri moo ko wax di muhammad ibn shihaab az raxmatullaahi aleyhi wa qataada ak qataada ibn di'aama assaduusi wa muusa bnu uqba di seydina muusa bnu uqba wa muhammad bnu isxaaq ak seydina muhammad bnu isxaaq raxmatullaahi ala aljamic mu ne wa maalikun ak imaamu naa maalik di imaam maalik raxmatullaahi alayhi menn imaam maalik menn mi ñu xam boroom ngir mi ibn anas dangay xam ne buñ nee maalik rek bu ñuy tudd bu ñu nee Malik waxuma ci saxaaba yi mooy ne Malik turu imaam mooy Malik rek boo ko déggee ñu joyal ko noonu Malik ci boroom xam-xam yi imaam Malik lañ ci jublu muy imaamu ahli daaril hijrati euh, radiyallahu taala anhu ibn Anas kon mooy ne waa jumhur ñoom d'accord nañ mooy ñii ñu la suteel suteel ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ñëw seen après ñoom ak ñeneen ñoo xam ne dañu ne lii la ci jamono jii la am ci weeru shawaal muy weeru kori ñetteelu at mi imaam alxaafiz ibn xajar mu ne wa shadda man qaala sanata arba mu ne nag ñi nga xam ne am na mooy lii mooy wax waa jumhurul ulama mu ne nag ñi nga xam ne dañu ne quatrième année bi ginnaaw gàddaay yonent mi alayhi salaatu salaam la am ñooñu seen wax dafa beru mooy ne wax la joo xamante ne nii mooy dafa bokk ci wax yu dëgëru yi avis isolé la que ne ñetteelu at ñeenteelu at mi la am léegi nag ginnaaw bu ñu xamee lan weer wi ak at bi weer wi mooy weeru kori la at mi mooy ñetteelu ñetteelu at mi la léegi euh, bon ci ban ci euh, jour wala boog ci ban partie ci weer wi la amoon mu ne qaala li ihdaa asharata layla xalat min mu moom imaam alxaafiz ibn Hajar mu ne ibn Isxaaq de nee na xare bi bi am muy am le onze onzième jour ci weeru shawwal ci weeru kori waaw juróom mu ne onze guddi jàll na ci weeru shawwal ci la xewe woon loolu benn wax la waqiila imaam alxaafis ba léegi mu ne nee nañu am nañu ne li sab'i layaalin am na ñoo xam ne nee nañ noodu onzième fekkuloon onze guddi daal di jàll ci weeru shawwal waaye mu ngi xewe woon Euh, septième guddi moo jàlloon mooy sept une semaine la woon ci weer wi ci weeru shawwal wa qiila li samaanin am ñu ne noonoo huitième jour la weeru kori ci la xewe woon ci atum ñetteel mu ne wa qiila li tis'in am na ñu ne déedéet neuvième jour woon wa qiila ci moitié bi la woon mooy jour bi ci weeru shawaal ci la amee ah, loolu mooy wax yi ci bis bi kon loolu mooy waxu li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu bis bi léegi bu ñu xamee lool waa eh, eh, eh, muy ay wute onzième jour septième jour huitième jour neuvième jour ak moitié bi muy cinq wax yu ci am këne ci weeru shawaal ci la amoon ci atum ñett bi léegi waa ban bés la woon mooy ban bés la woon imaam alxaafiz ibn kathir mu ne wa qaala mu ne imaam Qataada nee na rahmatullah aley yawma sabt nee na bésub samedi la amoon mooy xare bi bésub samedi la xare Uhud imaam mu ne qaala maalikun imaam Maalik moom rahmatullah aley daal dinay indi sax précision bu gën a leer mu ne wa kaanatil waqa fi awwalin nahaar mu ne wa hiya ala almashhur allati anzala allahu fiha qawluhu taala wa id gadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maq'ada lilqital wallahu sami'un alim mu ne kantaa imaam Maalik moom nee na sax rahmatullah alayhi mbir mi imaam Qataada dana la samdi la te loolu it moom la kan wax moom la imaam mu kii wax euh, al-Waaqidi ak imaam Ibn Saad ñoom ñépp dañ ne mbir mi mu ngi am ci xare bi bésu samedi la woon imaam Maalik ne ci début bi bi bés biy jóg la mooy awwalin nahaar mooy bi samedi bi bi bés biy jóg jant bi jóg noonu bi jóg noonu nga xam ne bam leer début bi ci foofu noonu la xare di tàmbali woon ci la xare Uhud daldi am kon ginnaaw nag bu ñu xamee li jëm ci wàllu date bi kañ la woon ci wàllu weer kañ la woon ci wàllu at waaye kañ la woon ci bés ak ban jamono la ama woon léegi nag mu dese ñu euh, aaya kanta aaya yim loolu dinañ ci gën a ñëw insha ci biir nettali qissatu ghazwatu uhud léegi nag dañuy xam ne xare bi daa am lu ko waral ay sabab ay daa am loo xam ne moo ko waral mooy cause xare Uhud ndax xare du të duñ tëb rek après noonu di xeex noonu te dara xewul mooy dafa am lu ko waral te du benn affaire rek ko ko waral quant ahlu siyar wal te loolu moom la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi daal di jële ci ay sëriñam yu bari yoo xam ne dinañ leen tudd léegi na ko noonu imaam muusa ibn uqba moom la jële ci imaam ibn shihaab na ko noonu moom la imaam abul aswad daldi jële ci seydina urwat ibn zubayri radiyallahu taala anhum wa ardaahum te imaam al-Waaqidi it loolu la solo ak imaam ibn Sa'din imaam buñ ñëwee ci riwaaya imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ah muy nag xadiis yii nii ah, ñoom seen daraja mooy mursalun saxiix ndax rien que rien que rien que ah, xadiisu imaam ibn Isaaq yi kese kese ñoom sëriñ yi muy tudd nii nga xam ne riwaayam lañuy gis insha allah mooy ne ñoom daf ci am ñoo xam ne ñu wér lañ am ci ñoom ñoo xam ne ñu wéradi lañ waaye mursal la mooy ci imaam az-Zuhri rahmatullah la yam ak yeneen sëriñam yi nga xam ne ñu dëgër lañ comme ñoom Seydina Aasim ibn Umar ibn Qataada radiyallahu ta'ala anil jamii ah kantaa yeneen riwaaya yi mooy ne yooyu dañoo am danf muy riwaaya imaam al-Waaqidi bi ak imaam Ibn Sa'd naka noonu bu imaam al-Balaazuri bi fil ansaab boobu it dafa am danf imaam xalifat ibn xayaat tamit di na koy indi ci taariixam imaam at-Tabari it soloo na ko ci xadiis boo xam ne dafa am dafa wéradi ndax càllale bi dafa wéradi ndax Xuseyn ibn Abdillah moo fa ne te moom la kon bu ñu defee buñ gisee ne loolu mooy taxriij bi kon mursalun saxiix la muy mursal boo xam ne bu wér la waaye le fait que waa ahlu siyar wal maghazi ñépp te ñépp ci ñii lañ ko jëlewaat ay ñoom imaam Muusa ibn Uqba boobu it mursalun saxiix la ndax moom ci imaamu Zuhri te imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi indi na riwaaya imaam Muusa ibn Uqba yooyu rahmatullahi ala al-jamii waaye riwaayu yooyu li ñuy bari day tax nag mbir mi ñu xam ne lii nii noonu la deme mooy dafa wér la léegi ana lan mooy li nga xam ne mooy sabab benn ci sabab yi te ima te waa ahlu siyari wal maghazi daal di koy nettali imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abihi wa kaana min xadiisi uxudin kama xaddasani muhammadu bnu muslimin az-zuhri wa Muhammad ibn Yahya ibn Habban wa Aasim ibn Umar ibn Qataada wal Xusayn ibn Abdirrahmaan ibn Abdi ibn Amr ibn Sa'd ibn Muaaz wa xayruhum min culamaa'inaa kulluhum qad xaddasa bi bacdi haadal xadiis can yawmi Uxud wa qad ijtamaca xadiisuhum kulluhu fiimaa suqit mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhima mu ne wa kaana min xadiisi uxudin mu ne nekkoon na ci nettalib gazwatu uxud bii kama kenn ni nga xamante ni xaddasanii la ma nettalee man imaam ibn isxaaq muhammad ibn muslim az-zuhri di muhammad ibn muslim az-zuhri mooy imaam az-zuhri ibn shihaab az-zuhri raxmatullaahi alayhi muy mursalun saxiix ndax imaam ibn Isxaaq nee na xaddatanii mu ne wa Muhammad ibn Yaxya ak sama beneen sëriñ muy deuxième sëriñ bu ma ko jële ci moom di Muhammad di doomi Yaxya ibn Xabbaan mu ne wa Aasim ibn Umar ibn Qataada ñetteelu sëriñ di Aasim ibn Umar ibn Qataada ibn Nu'maan radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahuma mu ne wal Xuseyn ibn Abdirahman ak sama beneen sëriñ muy ñeenteelu sëriñ di al Xuseyn di doomi ku ñuy Abdirahman Abdirahman boobu di doomi Amr Amr di doomi Sa'd ibn Mu'aaz siddiqul ansaar radiyallahu ta'ala anil jamii wa xayruhum ak ñeneen ñii laa lim waaye ak ñeneen min ulamaa'inaa ci suñu boroom xam-xam yi man imaam Ibn Isxaaq ci ñoom laa ko jël mu ne kulluhum qad xaddasa bi ba'di hadha al xadiis an yawmi ñoom ñépp ku ci nekk nettali nga ci li may nettali nii ci mooy da koy nettali ginnaaw bi mu ko jëlee ci ñoom am na yoo xam ne du ñépp a nettalee doolu lépp muy wax mais lu mu fi nettali rek sëriñam yi nii am na ñu ci nettali lii mu ne waqad ijtama'a xadiisuhum kullu fi ma suqt mu ne nag seen xadiis ñoom dañoo dañoo ñoom laa boole fii ñu dajaloo fii maa suqtu ci li nga xam ne moom laay indi nii di leen ko présenter allah allah allah allah allah allah ñoo jara ñaanal de subhaanallah xoolal ma lii rek ñun moom dañoo toog rek lii daal gis nga bu doon bu doon aw ñam la mooy ñii de ñoo liggéeyi woon dem gori dem duggu àll bi gori matt yéeg ci garab yi ndigg yi di leen jam lu ne nan leen ñu taxan ay matt gor taxan yi indi dem ci marché bi jaay ko lañ ci am ñu jënd ci ceeb bu baax diw ju baax légumes yu baax jën wu baax ñëw togg ba dara desul nag yàq daal di teg ba dara desul lu dul teg raxasu me ba dara desul nag lu dul raxasu dugal seeni loxo ñu ne ñu yéen yéen ñëw leen mooy ñun ñun defuñ dara <laughs> ñëw leen yéen daal lenn lañ leen sant jël leen seen loxo di yor ci biir tey dugal seen gémmiñ tey sant yàlla yaa subhaanallah aka neexoon nag ñu defe ko noonu mais ñun dañ fiy bàyyi plat boobu di tibb ci suuf si di sex mooy di wax yoo xamante ne ay contre vérité ak wax yi nga xam ne moom la kàccikat yi kazzabuna yi di wax ak di tegal suñum xel loolu mooy di tibb ci suuf si di dugal sa biir alors que yow li la dundal nekk sa wet ñu ne la raxasul ba set defoo ci dara tibbal di def ci biir te sant yàlla ñu bañ yaa subhaanallah kon mu ne ñoom ñi ñépp xadiji wa xadiji tamaa xadiisuhum kullu fii ma suqti seeni nettali ñoom ñépp yi ñu ma nettali laa dajale fii ci lii may leen di indil nii léegi mu ne xaalu nee nañ aw man qaala minhum wala ñi nga xam ne ñoo wax ci ñoom léegi kon mooy euh, euh, mu tudd koosu xare Uhud mu ne lamma usiba yawma Uhud yawma badrin min kuffaari qurayshin ashaabul qalil mu bi nga xamante ne nii ci lañu euh, ba nga xamante ne nii ci lañu daldi rey ci waa Badar keroog asxaabal xaliili ñi nga xamante ne nii ñoom mooy kuffaaru Quraysh ni niñ leen reyee keroog Badar waa teen ba mooy ñi nga xam ne ñoom la ñoom lañu digaloon ñu daldi leen sànni ci biir teen boo bële ci alqali muy ñoom abu jahlin ñoom utba ak gaa yooyu nga xamante ni nii ñoom lañ fa sànni woon comme ni ñu ko gise woon ci ghazwatu badrin mu ne bi nga xamante nii ci lañu rey ñooñu min kuffaari qurayshin asxaabal asxaabul qalib mooy ponkal yu mag yooyu kilifaay Quraysh yu mag yooyu mu ne lu raja'a falluhum ila Makka léegi nag ñoom ñu daldi ña ca des ñi ci rëcc daldi dellu Makka munhazimiin fekk ñoo xam ne ñu ñu gañe lañ muy ñi nga xam ne ñoo ci guerre bi keroog ñu daldi dellu Makka wa rajaca abu sufiana ibnu xarbin baciiri fekk abu sufiaan ibnu xarb moom daldi dellu ak li nga xamante ne nii mooy euh, caravane bi mu yoroon te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon ko karifar mu rëcc keroog badrin mu ne masha abdullah ibn abi rabi'a wa ikrimatu ibn abi jahlin wa safwaan ibn umayyata fi rijaalin min qurayshin mimman usiba aabaa'uhum wa abnaa'uhum wa ixwaanuhum yawma badr mu ne kon nag bi loolu amee defetu badar am abu sufyaan ñibbi na ñi nga xam ne ñoo rëcc keroog badar deldi dellu quraysh gis nañ keroog quraysh mi mu bare woon ay jooy fu nekk nit ñi di ko jooyoo ponkal yu bari nag ci ñoom nag nekk ay prisonniers ci loxoy jullit ñi nekk madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bi lool xewee mu ne masha abdullah ibn abi rabi'a ci la abdullah ibn abi rabi'a bokkoon ci ponkalu qurayshi wa Ikrimata ibn Abi Jahl Safwaan ibn Umayya ak say ak Safwaan ibn Umayya moom liñ ko gis bari na gisoon nañ sariya biñ gisoon bii weesu gisoon nañ ne imaam al-Waaqidi moom dane woon moom mii di Safwaan ibn Umayya moo ko jiite woon di sariyatul Qarada mu ne ñoom ñett ñi ñépp di ponkal yii nii ci waa Quraysh daal di dem fii rijalin min qurayshin ànd ak parmi tant du ñoom rek waaye ci ay góor ay ponkal ci waa quraysh ba usiba aba'uhum ci ñi nga xam ne nag dañoo jàpp seen dañoo rey seen bàyyi keroog Badar wa abna'uhum wala ñu rey seen bàyyi wala rek ñu rey seen doom yi wa ixwaanuhum wala rek ñu reyal leen seeni mbokk yawma badrin keroog Badr mooy amul kenn koo xam ne Quraysh ñi ñëwoon nii formé woon délégation bii nii ñoom Abdullah ibn Abi Rabi'a Ikrima ibn Abi Jahl Safwan ibn Umayya ak ñeneen ñi amul kenn ci ñoom lu dul ne soit rey nañu sa baay wala ñu rey sa doom say doom walla say say doom wala sa doom walla say frère wala say mbokk wala rek ñu reyandoo ñoo ñépp ku ci kenn ni da ngay nit koo xam ne moom rey nañ baay rey nañ frère rey nañ doomam laa ilaha illa allah léegi nag ñoom ñooñu nag ñu daal di def benn délégation ñu daldi dem fan lañ jëm ilaa aba sufiana ñu daal di dem ci abu sufian ibn harbin mi nga xam ne léegi daanaka moo fi kilifa gi ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy doon ay àndandoowam ñoom umayyah xalaf abu jahl hisham Utbata ibn Rabi'a Shaybata ibn Rabi'a al-Bakhtari ibn Hisham yarhamukallah ñoom ñépp rey nañ leen keroog Badr léegi Abu Sufyan te bul fàtte ne loolu li tax mu xew mooy Abu Jahlin keroog ba muy génn di galvaniser gars yi di leen woo ngir ñu dabi seen njëgg mi ci kilifa yi la jëmoon ku nekk mu ne la boo tax kenn amul presque kenn génn bañul woon génn ba mu des Abu Lahab te moom waxoon nañ li tax génnul woon moo tax nag Abu Sufyaan moo fi sës te tamit moo jiite woon li nga xam ne mooy caravane bi ricc ñii nii yépp délégation bi daal di dem ci moom fa kallamu Aba Sufyaana ñu daal di dem wax ak Abu Sufyaan wa kaanat lahu fi tilka al min Quraysh tijaara non seulement ñu dem gis ak Abu Sufyaan waaye ñu dem gis ak ñeneen ñi nga xam ne amoon nañ ci njëg moom rëccoon te jógewoon woon Sham amoon nañ ci marché libre amoon nañ ci commerce amoon nañ ci part ci njëgg moomu ñooñu it ñu dem gis leen lan lañu wax Abu Sufyaan ak gaayooyu fa qaalu ñu ne leen yaa ma'shara Qurayshin ee waa Quraysh inna muhammadan qad watarakum wa qatala xiyaarakum ñu ne yow waa Quraysh inna muhammadan yëg leen seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam qad watarakum daal dina leen dog rey na leen rey bu metti na leen wa qatala xiyaarakum mooy bu doon ne yéen ak buum ngeen formé woon comme loolu buum boobu nekk ci flèche nga xam ne ci ngay dugal flèche daal di koy xëcc mu ne mel ni bu ngeen nekkoon loolu ci nekk benn xat watarakum daal di nay dog buum googu wa qatala xiyarakum ñu naan déet mu daal di rey ñi gënoon ci yéen waa Quraysh waaye fan la ñuy jëlee ci Shaybat ibn Rabi'a waaye waaye saaxibul fadli boroom gëneel li abul baxtari ibn hisham fu ñu koy jëlee waaye as-sayyidu sang bi nga xam ne moom la xalaatam rafet di abul hakami ibn al ana fan la ñuy jëlee ci abul hakam le père de la sagesse waaye l'islam tudde ko abu jahlin le père de l'ignorance waay waay fan la ñuy jëlee ci ñooñu wa qatala xiyaarakum yëg leen ne seydina muhammad kat sallallahu alayhi wa rey nañu gën ci yéen léegi nag fa a'inuuna bi hadha al mal ala ñun nag li ñu bëgg li ñu bëgg mooy ngeen aal ñu seen alal seen alal yi ngeen yor pas aal ngeen ñu alal yi ala harbi yi ngir ñu takk xare boo xam ne bu am doole ngir xarek moom dem fekk ko fa mu nekk daldi xarek moom defe ko daldi koy gañe bu ko defee ñu jël suñu revanche rey bi nga xam ne moom lañu ñu rey ñi nga xam ne ñooy xiyaaru naa gënoon ci ñoom kon waa Quraysh loolu euh, lañu wax loolu la ñoom Ikrima ibn Abi Jahlin loolu la Ikrima ibn Abi Jahlin daldi wax ki nga xamante ni mooy imaam ibn Isaaq mooy ñoom Ikrima seen délégation bi ak ñi ñu àndal ñoom loolu noonu lañu wax euh, laaj ko ñi amoon ci alal ji ci ci caravane bi alal waaye laaj ko ki nga xam ne moo jiitoon caravane bi da Abu Sufyaan ibn Harb mu ne bi ñu waxee loolu nag fajtamaat qurayshun li xarbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nee na waa quraysh nag daldi dajaloo nangul leen loolu ne leen wax ngeen dëgg noo seulement yéen seeni mbokk lañ rey waaye bu leen fàtte ne benn bopp la ñun ñépp ñoo bokki maam ñun ñépp min Qusay ci Qusay lañ jóge mooy suñu maam ñun ñépp bokk maam kon nag nangul nañ leen yéen li ngeen wax jàpp leen ne du yéen ñépp du yéen rekk am ñu deele waaye ñun ñépp la ndax amul fenn ci waa Quraysh lu dul ne euh, mettit gii daal dina lay laal directement walla indirectement yéen da leen a laal directement waaye ñun touché nañu indirectement en plus notre honneur a été bafoué léegi kon fajtamaat Quraysh li xarbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Quraysh daal di dajaloo ngir xare ak yonent bi sallallahu alayhi wa léegi ah nan lañ ko defe nan lañu ko defe ñu ne kon fajtamaat qurayshun li harbi rasulillah xiina fa'ala dhalika abu sufyan wa ashaabul 'ayr bi ahaabiishiha wa man ata'aha min qabaa'il kinaana wa ahli tihaama Quraysh nag bi ñuy dajaloo bi ñu ñoom délégation boobu li ñu xam ne moom lañ bëgg mooy léegi kon suñu marchandise mi euh li nga xamante ne ni mooy bénéfice ñu ci am bénéfice bi ñuy am ci marchandise bi niñ ciy am mooy duñu ko def comme niñ doon def ku nekk yor sa bénéfice di ci defe lu la neex waaye déedéet li ñuy def mooy ku ci ku jaay rek ba am bénéfice da ngay jël ci bénéfice bi daal di teg de côté xam nga ne loolu dina jël temps moo tax mu jël temps bi yépp ndax doo ñëw Uhud am ñu gañe leen rek Badar nga xëy marchandise mi jeex mooy da koy jaay ba am ci seen bénéfice ku nekk daal di dajale as as lëf wala sax ngeen jël bénéfice yépp daal di koy def ci l'effort de guerre bi ñuy waajal léegi nag kon Quraysh dajaloo bi Abu Sufyan ak waa caravane bi waa njëgg mi d'accordé ci lool dal di dajaloo bi aha bichiha ak ñi nga xam ne ñooy axaabish yi ñoom dañu nekkoon ah, amul relation ak xabashan ah, déedéet du ay éthiopien déedéet mooy ne ñoom nii dafa am benn montagne la benn montagne bu nekk ci suufu Makka bu tudd ah, Habshi montagne bu tudd Habshi léegi nag montagne boobu waa banul mustaliq ak waa banu hawn ibn xuzayma dañoo ñëw daal di dëkk foofu nekk foofu ci montagne boobu daal di dëkk foofu noonu ci suufu Makka ba pare daal di comme que dëkkul Quraysh ñoom du ñooy Quraysh ñu am ay alliance ak Quraysh ba pare ñu daal di ngiñ ci yàlla que ni dañuy jàppale jàppalante euh, fekk guddee ngi am ak bëccëg que ne ñoom ak waa Quraysh benn lañu ku ci sa dara ku lu woqi lu lu lu xuri kenn rek lu xuri kenn daal dinay xoos ki ci des euh, looloo tax euh, ñu daal di koy ñu leen di tudde ndax montagne boobu di montagne Habshi ñu leen di tudd Ahabish Quraysh ndax montagne boobu waaye comme li imaam Ibn boroom lisaanul arab daal di wax rahmatullahi alayhi waaye nekkul ne ay éthiopiens lañ woon non ay arab lañ woon yoo xam ne ci waa banu mustaliq ak waa banu hawn ibn xuzayma ci lañ bokkoon kon nag comme que quraish comme que ñoom euh, comme que quraish seen alliance ak ñoom Quraysh nag bi ñu paree ngir dugg ci xare bi fajtamaat Qurayshun bi ahaabishiha ñu daldi dajaloo woo ñii nii ahaabish yi wa man ata'aha waaye yemuñ foofu Quraysh ndax arme boo xam ne bu bu bu dëgër ay nooy day coal ak bëgg fexe ba cette guerre là mu nekk koo mooy ne tribu arabe yi en li ci ëpp ñu gis ni ñoom ils sont concernés kon nag mu daldi di dajaloog ñooñu ahabish yooyu ñoom c'était ak def c'était acquis ndax dañ ne woon lu daal kenn ki rek keneen ki dafa mel ni moom la daal waaye wa man ata'aha min qaba'il Kinana wa ahli Tihama waaye Quraysh daal di dem mobiliser ñi nga xam ne ñooy ñi ko ànd ak ñoom ci tribu waa Banu Kinaana yi ak waa Tihaama Tihaama wax naa la mooy région boobu jëm ay Makka nekk ci côte bi jëm côté géej ga euh, jëm ba ay Médina wàcc loolu lépp foofu noonu lañ koy mooy Tihaama léegi nan lañu ko defe ñu ne wa kaana Abu Azza Amr ibn Abdillah al-Jumahi qad manna alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma badrin wa kaana faqiiran dhaa ciyaalin wa xaaja wa kaana fil usaara faqaala lahu Safwaan ibn Umayya yaa abaa Azza innaka imru'un shaa'ir fa a'innaa bilisaanika waxruj macanaa léegi waa Quraysh nag mooy daanaka ñi dox mbir mi dëgg-dëgg mooy Ikrima ibn Abi xam nañ ñi tax mooy doomu Abu la rey nañ baayam ci anam yi gën a ñaawe Safwan ibn Umayya doomu Umayya ibn Xalaf mi ñu rey rey bu metti gi moom it ak frère bi Ali ibn Umayya ibn Xalaf ñooñu moo tax bokkoon nañ ñi ginoon a ñi ginoon sonn ci mbir léegi Safwan ibn Umayya commencé di ma di dem di convaincre gaay mu daal di dem ci kan Abu Azza Amr ibn Abdillah al-Jumahi Abu Azza mu dem ci moom ndax li ñuy def mooy les personnages influents ci ñoom lañuy ñuy dem ngir débaucher leen ngir daal di leen euh, faire partager leur cause ñoom ñii mbooloo mii ci Quraysh nga xam ne seeni baay rey nañ leen walla seeni doom walla seeni frère léegi Abu Azzabi moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon libéré moo ñëwoon gisoon nañ ko bi ci libération prisonniers yi prisonniers Badri yi ci la woon moo ñëwoon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam inni faqirun zu iyal ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam man kat damaa ñàkk te boroom njaboot laa te yow xam nga ne aw ma dara léegi nag dama doo doon ñaan rek yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga daal di may baaxe daal di may may daal di may libéré ndax rançon bi ngeen di laajkat yow yaa mu nga xam ne man ñàkk laata damaa bari njaboot yonent bi alayhi salaatu wasallam daal di koy libéré moom bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a libéré woon sans aucune rançon waaye tamit amul dara loo xam ne euh, loolu lañ ko laaj lu dul ne yonent bi alayhi salaatu wasallam ñeewoon na ko boo fàttale ko ala an ci kaw nga bañ a kenn koo xam ne damay xeex mu ne ko waaw mu ne ko demal moom moom nag comme que personnage influent la woon ndax dafa ne woon sha'ir poète la woon gisoon nañ vers defoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko ci tagg keroog bi nga xam ne ci la koy libéré moom Abu Azza Amr ibn Abdillah al-Jumahi alayhi la'natullah comme que poète la woon te gis nga le poète ci tribu arabe yi wuu il était un quelqu'un de mais bokkoon nañ ci ñu ëppoon doole ci tribu arabe yi ci biir arabe yi mu ngi mel ni day xaw a niroog ndax tey day xaw a niroog genre liñ naan ay lobby yi ay lobby lañ ay lobbyiste ñoom dañu nekkoon ñoo xam ne ñu mënoon a galvaniser les foules fexe bañ adhérer nangu ay opinion yoo xam ne ay avis yoo xam ne boo mooywul sax naruñ ko woon nangu waaye bu sha'ir bi waxee loolu moo tax nga gisoon al mu'allaqatu sab'a muy juróom-ñaari poète anti-islamique avant l'islam di ñëw yu mag yoo yële nga xam ne ci waxu ñenn ñi mooy dañoo jëloon seeni poème ndax ni ñu màgge woon daal di koy lonk ci kaaba gi mu mel ni constitution boo xam ne nit ñi moom lañuy jàng bi di ko lire di wan ne ñii nag ñoo représenter non seulement la langue arabe mais la lame de l'arabe yi ndax seen xam-xam yu mag yi ak tamit seen dégg ak seen poème yi nga xam ne moom lañuy wax ci biir comme ñoom imrumnul im imrumnul qais imrul qais imrum imrul qais ak ñoom euh, bàyyi Kaab mu Zuhayr ibn Abi Sulma wala Salma ak ñoom Antara ibn Shaddad al-Absi ak ñi mel ni ñoom ñoom Tarafat ibn al-Abd moo tax le dafa amoon doole ci société boobu looloo tax fa qaala lahu Safwan ibn Umayya léegi Safwan ibn Umayya daal di ñëw ci moom ne Aba Azza innaka imru'un sha'ir fa'i'inna bi lisaanika waxruj ma'ana ñëw ne ko ah Abu Azza innaka dëgg-dëgg yow sha'irun mooy lañuy commencer ngir wan na ki nga doon ndax wax la neexal la ah Abu Azza yow tu es grand poète yow poète bu mag nga nit nga koo xam ne taqulu sha'ra ay imru'un sha'ir yow de dangaa nekk waajoo xam ne un grand poète nga ñun nag suñu xare bii ñu dugg xeebuñu ci dara te nag gis nga poésie làmmeñ faagaagal na loo xam ne jaasi defu ko waaw làmmeñ yàq na loo xam ne te ba léegi xam nañu làmmeñ dina yàq loo xam ne bombe nucléaire bu ko yàq moo tax ku téyewul sa làmmiñ li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon rek Seydina Muaaz ibn Jabal ne ko dama bëgg wax ko yi mu ko waxoon ne ko fegal ma sa lii voilà muy sa làmmiñ kon ñoom Umayya euh, Safwan ibn Umayya ne ñun xeebuñu dara ci xeex bi te xam nañu poésie ni muy def ci xolu nit ñi comme dafay mel ni comme la sha'ir ba waxoon moo dina metti ci xol yi waqon waqon mooy jam ñu jël xeej jam ko ci xol yenn wax yi poète yi wax la ko moo gën a metti ko jam ñu nga recevoir benn xeej benn lance ci sa biir kër kon nag ñun xeebuñu ci dara surtout nag poésie lu am solo te loolu rek mën naa faagaagal ay armée kon nag fa ainna bi lisaani ndax day découragé loo nit bu dëgërul mën naa tax mu xaru ji xoolal rek jamono yi ñu nekk ñaata nit la journaliste yi yàqu seen dund ñaata nit le faux journaliste yi yàq seen seen dund dañuy toog rek daal di lay nettali loo xam ne def ko à une du dëgg ñépp bàyyi la ñépp di la mooy am na nit ñoo xam ne parewuñ ngir mën a supporter loolu nga gis soit ñu jaare fa déprimé wu ba faw mooy ne kooku ñoom rey nañ ko à petit feu mooy ne jour boobu lañu mujj xame waa ji ci ay feebaram yañ ko xamalul woon yépp mooy am tension sans su ne di déprimer wu ba bu yàggatul nga dégg ñu ne génn na àddina ñenn ñi moom dañuy xaru ji takat buñ ñu ci bari buñ yëgee ne sax liñ doon wax du dëgg duñ ñëwaat ci ginnaaw ne ah lañ waxoon kat dañoo juumoon wala buñ koy def nañu ko defewoon alaat à la duñu ko fa def ca gannaaw journal ba lañ koy def bind ko bind yu tuuti man ngaa liir boo moywul doo ko gis ñu ne nag boo leen waxee ñu ne ñun ñëwaat nañ non non non reconnaître nañ suñu njuumte yow liiral numéro tel jour tel boo ubbee page tel diñ ko fa gis waaw ah, subhaanallah kon xam ne mooy wax dafa garaaw wax dafa garaaw te journaliste yi loolu la mooy ne imaginer xoolal bu guerre di am propagande yi ñuy def nga xam ne gis nga l'opinion publique dañuy fexe gëmloo jaarale ci média yi benn benn vérité comme rek la xewoon 2003 Saddam ay bombe de destruction massive la yor ba média yépp di ko wax loo xam ne ci teguwul ci dara kadibun ala kadibin ala ibn kadibin ci la tegu mooy ne daal mbir yi ci kàcc ci kaw kàcc yu tegaloo ci la tegu mais déggal loolu dégg jamono yi mooy journaliste yi topp George Bush lu mu wax discours bi loolu la ñi ci doon yenn état yi ci doon wax lu noom non mooy France bi euh, ñoom Villepin ak ñoom Chirac que ne non non non ñun d'accord ñu ci xeexal ak dem di fële Irak naan ay bombe de destruction massive mais xoolal médias yi niñ ko doon kiiwe bay wane nee na ñëy di wane image yuy wane ni fii la ko Saddam denc mooy gis nga ni mu amee doole bari fii mu ne bari na même réew jullit yu bari yoo xam ne d'accordoon nañ jamono yooyu que nañ nañ fi jële Saddam ndax wax nañ dëgg ñoom américains yi wax nañ dëgg alors que lépp kasib la woon ay nar la woon moo tax média rôle média boobu nag muy média ni mu amee doole ci suñu société yi loolu la sha'ir le poète moo ko yoroon looloo tax Safwan ibn Umayya ñëw ci Abu Azza ne ko nag kon innaka mru'un yow poète nga fa a'inna bi lisaanik dañoo bëgg nga dimbaleenu sa sa làmmiñ sa poème yi sa poésie bi lañ bëgg nga dimbaleenu utal préparer ay poème yu saf bu ñu jàkkaarloowe commencé léegi di leen ko yónnee di wax ci ñoom yu ñaaw yoo xam ne day tax ñu décourager waxruj ma'ana te génnal ànd ñun ci xare bii nii bu ñu demee bu ñu taxawoo jàkkaarloo nga commencé di décliner sa di décliner sa poème yi nga xam ne moom nga def ci ñoom di leen ci songu di ci hija yow Abu Azza ah fa qaala ah Abu Azza nag ne ne ne Safwan ibn Umayya inna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qad manna mu ne ko ah Safwan loolu nag man du ma du ma ah, dama lay wax nag lu leer inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qad manna alay lii nga bëgg ma def dama lay yëgal ne bul ne man prisonnier laa woon keroog Badar jàpp nañ ma damaa bokkoon ci prisonnier yiñ jàppoon mañaan seydinaa muhammad ngir mu libéré ma sallallahu alayhi wasallam mu may ma daal di may libéré baaxe ma libéré ma kon nag safwaan lii nga may digal fala uridu an udahira alay man nag ah bëgguma te loolu laa jëloon pacte moom bëgguma nag di daldi jàppale kenn ci kawam te loolu la ma waxoon loolu laa ko dàkkooraloon xaala kii ne ko Safwaan ibn Umayya ne ko balaa ah kay ah kay bu la neexee waaye est-ce dëgg la li nga wax ah kay waaye fa a'inna bi nafsik fa a'inna bi nafsik falaka Allah in raja'ta an u'inak wa in qutilta an aj'ala banaatika ma'a banaati yusiibuhunna maa asaabahunna min 'usrin wa yusr Safwaan ibn Umayya ne Abu Azza wax nga dëgg dalaa baaxe woon bëggoo di jàppale kenn ci kawam waaye fa a'inna bi nafsik sànq làmmiñ laa la waxoon léegi man dama lay ñaan yow ci sa bopp mooy nga génn nag yow nga xare même bu dee tey doo waxi poème di wax ay poème yu bon ci moom wala di ko songu tey dañoo bëgg mais yow ci sa bopp nga ñëw xeex donner ton corps et pour nous les sa mbokk yi falaka léegi nag dama lay garantie xamal ne man garantie laa la tegal falaka allah maa ngi jël pacte ak yow ci yàlla këne am nga ci man in rajaata këne boo delloo ci xare bi buñ demee ba ñu xare ba am fa ndam ba dellu an u'inaka man Safwan ibn Umayya maa dimbali wa in qutilta bu dee nag dangaa génn ànd ak ñun ñu rey la ci xare ba man maa la garantir man Safwaan ibn Umayya an aj'ala banaatika ma'a banaati say doom yu jigéen laay booleeg samay doom yu jigéen kon que boroom njaboot la woon te ci ëpp jigéen la ñoon mu ñoom say doom lay jël booleeg samay doom ñooy nekk benn yusiibuhunna maa asaabahunna min usrin wa yusr lu neex lu laal samay doom xéewal gu ma am partage kook say doom bu dee génn na àdd génn nga àddina waaye lu naqar yi bu dalee samay doom fu mu laale say doom rek daa fekk ne man samay doom laal na leen bu pare te man xam nga ne Safwaan man zomaalin boroom alal la xam nga lii wa eh, eh, kii Seydina Wahb al moom la waxoon moom Safwaan mi la ko waxoon keroog ba nga xam ne ci la naan man de budul woon alal sama njaboot ju bari joo xam ne sama ginnaaw après xaw ma nu ma leen di def ak sama det boo xamante ne nii moom laa am te xawma nan laay mujjéeg moom de kononte kon dinaa jóge fii génn daldi dem euh, daldi euh, euh, ray ki nga xam ne mooy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu ne ko nag moom moo ne ko woon ah lool rek la lool rek teree dem man maa la resal loolu man maa la resal loolu bul amati dara looy tiit loolu maa la ko yoral demal te boo demee say doom lii dal samay doom moo leen di dal maa leen yor garantie amul doo du ñu sonn mukk yëgal ne du sonn muy Umayr ibn Wahb al loolu la ko waxoon moom tamit la wax Abu Azza léegi Abu Azza moom waa ji convaincre na ko déet fa xaraja abu azza yasiiru fi wa yad'u bani kina bana wa yad'u bani kinaana mu convaincre abu azza fexe daal ba abu azza léegi nee man bon gis nañ position am leeroon na man duma jàpp dañ maa dimbali woon dañ maa baaxe woon may ma kon nag du man maay ñëw di xeex ak moom di jàppale kenn ci kaw moom Seydina Muhammad Safwaan ibn Umayya daal di koy jox garantie yu alléchante yi mu daal di nangu ah pays yu bari li yoo tax ñuy nekk naan dañuy xeex yenn yi seen intérêt new ci mais ñu fexe la guerre de des autres pays ñoom ñu def ko seen guerre ndax nag gars yi dañ am ñu leen di que ni on va assurer votre sécurité maintenant te tamit lu ngeen bëgg ci marché mondiaux yi rek lu ngeen bëgg leb ñoo leen lebal la ndax ñoom ñooy lebalaati ñoo nekk FMI ñoo nekk banque mondiale ñoo nekk club de Paris dañuy fexe ñoom seeni problème bopp am seeni noon yow ñu fexe yow nga nangu ne seeni noon ñooy sa noon ndax vous défendez les mêmes libertés les ba gis dëkk yu Paris fexe ñoom ne dañ leen di jàppale ci lool ci loo xam ne kat du seen xeex nekk waaye ndax liñ leen di liñ leen di dikk moo alléchante et dafa neex euh, ñu dugg ci loolu ba ëndil seen dëkk ay problème d'insécurité yoo xam ne y a deux ans trois ans quatre ans ci kanam dix ans ci ci ginnaaw bopp ñoom xamuñu woon loolu te loolu pays africains yu bari yoo leen dal jamono bii ñu ne gaa yi yu bari looloo leen dal ñii nag looloo leen daloon Abu moom ci échelle am moom looloo ko dal xam nga lee ci échelle u état mais lii échelle u nit ak nit nga xam ne l'histoire se répète waaye waaye lii yépp dafay xewoon ba pare moom ñu fexe ko Safwaan fexe ba convaincre ko waaye nag ndax garantie yi ñu ko jox boo yow boo demee ba ñëw boo àndeek ñun xare ànd nangu xareet ñun contre Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dootoo ñàkk sa njaboot bu dee dangaa dee foofu sa njaboot sawaay maa leen bi yor te Safwaan ñépp xam nañ alal ju bari ñu yor Abu Azza kon mu daal Abu Azza di Amr ibn Abdillah al-Jumahi jëm fii Tihaama jëm Tihaama wa yad'u Kinaana di woowaa Banu Kinaana ngir bëgg leen a convaincre wax nañ la sànq que ne Quraysh dafa dajale bi ahaabishiha wa man ata'aha min qabaa'ili Kinaan loolu nag lay wax wa ahli Tihaama loolu lay wax naka lañu ko naka nañ leen démarché ba débauché leen daal di leen indi bokk fexe ba ñu épouser daal di nangu cause waa Quraysh ban nañ dañuy jàppale waa Quraysh ci seen xare bi Abu Azza daal di dem kon foofu ci waa Banu Kinaana jëm Tihaama wa yaquulu mu ngay wax nag ay comme que sha'ir la mu nga naan ayaa bani abdi manaat ar-rizami ar-ruzami antum xumaatun wa abukum xaam laa ya'duni laa ya'duni nasrakum ba'da 'aam laa tuslimuni laa yaxillu islaam mu génn commencé dem ci waa Tihaama ak waa Banu Kinaana di leen convaincre naan yéen ayaa Bani Abdi Manaati Ruzaami naan ee eh, yéen yéen waa Bani Abdi Manaat ar-Ruzaami yéen ñi nga xamante ne yéenay sang yi ngeen xam ne seenu njàmbaar tax na xare du ngeen daw fa ngeen taxaw ci toolu xare bi nu mu metti metti metti du ngeen bouger fi ngeen nekk ndax seenu njàmbaar ak seenu seenu guerrier yéen moom jamais yéenay les invaincus yéen waa bani abdi manat antum xumaatun wa abukum ham naan ndax yéen kat yéenay ñi nga xam ne xumaat mooy yéenay ñi nga xam ne ñooy garder xarekat yu mag yooyu nga xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy garder les ba kenn du daw te ñoom it duñu daw te nag xam ne na seen baay mooy xaam léegi man nag Abu Azza li ma leen di wax mooy laa ta'duni laa ta'duni nasrakum ba'da am laa tuslimuni laa yahillu islam naan leen bu leen ma xañ seen ndimbal ginnaaw at mii waay waay bu leen ma xañ seen ndimbal seen ndimbal laa soxla de laa tuslimuuni waaye bu leen ma bàyyi man seen mbokk mii di Abu Azza bu leen ma bàyyi man rek livrer ma ma dem di xare-xare boo xam ne man rek ba dee fa laa yaxillu islaam waaye yëg leen lislaam daganut lislaam baru fee am loolu la Abu Azza kon daal di def wër jëm ci waa Banu Kinaana ak waa Tihaama daldi leen euh, di jéem a convaincre noonu waaye du moom rek ñu ne wa xaraja Musaafi' ibn Abdi Manaaf ibn Wahb ibn Hudaafa ibn Juma' ila Bani Maalik ibn Kinaana yuharriduhum beneen poète bu mag di Musaafi ibn Abdi Manaaf ibn Abdi Wahb ibn Hudaafa daal di jóg moom ci wetam muy beneen poète boo xam ne euh, bokk ci poète yu mag yi daal di jóg yu Quraysh ni di Musaafi ibn Abdi Manaaf muy la Quraysh nag daal di mobiliser ces grands ngir ñu dem daal di convaincre les tribus arabes kon Musaafi ibn Abdi Manaaf ibn Wahb ibn Hudaafa bokk ci waa Banu Jumax daal di jóg daal di dem ilaa Bani Maalik ibn Kinaana daal di dem fi nga xam ne mooy waa euh, Bani Maalik di doomi Kinaana yuharriduhum di leen xirtal di leen encourager di leen pousser ngir ñu ñëw participer ci ghazwat Uhud bi mu daal di lan la doon wax moom bi mu demee di musaafir mu ngi naan yaa maali maalil xasabi almuqaddami anshudu dha alqurba wa dha tadammumi man kaana dha raxmin wa man lam yarxumi alxilfu wasta albaladi almuharrami inda xatiimi alkacbati almuaddami mu nga naan moom musaafir ibn abdi manaaf moom it dem ci waa banu kinaana yónni benn émissaire doyul abu azza dem na waaye na abu na musaafi' dem musaafi' ibn abdi manaaf daldi dem ne yaa maali maalil xasabi almuqaddami ne yaa maali loolu mu ngi ci jublu maalik yaa maali mooy maalik la moom lañu dagg noonu e, di wax yaa maali waaye mooy yaa maalik yaa maali maali xasabi ndax mooy maalik la dañoo dagg loru loru loru way wi loru way wi moo tax ñu daal di dindi loolu euh, dindi kaaf bi yema mu yem ci yaa maali ndax bu doon yaa maalik maalik loolu day yàq day yàq li nga xamante ni mooy verbe bi mu ne yaa maali maalil xasabil muqaddam yéen yéen waa maalik yéen waa banu kinaana waay waay waaye waay waay waay yéen ñi nga xam ne yéenay borom askan wi nga xam ne ñoo jiitu ci yéew ñépp ñépp leen jiita yéen ñépp leen xam askan wi ngeen bokk moo rëy waay waay yéen waa Kinaana yéen waa banu Maalik waay waay Kinaana yéen ndax lan mooy Maalik ibnu Kinaana waa banu Maalik ibnu Kinaana ñooñu lay wonaan yaa Maalik waay waay yéen waa banu Maalik ibn Kinaana yéen ñi nga xam ne alxasabil muqaddami seenu askan la ñu yépp jiital ci yépp yiw am man nag maa ngi woo man Musaafi ibn Abdi Manaaf di dagaan di ñaan tey woo dal qurba wala tanammumi di woo ñi nga xam ne ñooy jege ñaale yi waay waay samay jege ñaale ak ñi nga xamante ne ñoom lañu amal ci ñun waa Quraysh ñoom ñépp maa ngi di woo ci lii nga xam ne moom lañuy sumb di xare bii waay waay yéen ñépp woo laa leen li ñu amal pacte ak ñi nga xam ne même bu ñu amul ak ñoom pacte waaye ay ànd ay ay jege naale lañ ci ñun waa Quraysh ñooñu nag man kaana daa rahmin wa man lam yarhami moo xam këne wala wa lam yarhami moo mooy ne moo xam soit que ni yéen waa Banu Kinaana ñi nekk ci yéen ñoo xam ne ñu nag ñoom ñoo bokk askan ñoo bokk askan wala bokk ñoo bokk geño wala bokkuñu ko ñépp la ak yéemale xajjuma see xajjuma amul lu may xaj ak seen triyow ma yéen ñépp laay woo alxilfa wastal baladil muharram xam leen ne pacte ba ñu amoon waay waay pacte boobu ca diggu nee néegub yàlla bu ñu ormal boobu di waa Quraysh di Makka inda al-Hatim al-Ka'bati al-Mu'azzam foofu nga xamante ne mooy foofu la nekk diggante euh, euh, maqaamu Ibrahim ak li nga xamante ne nii mooy buntu Kaaba di foofu fële fa la pacte bi arewa aywa maa leen di woo yéen ñépp ngeen fàttale ko loolu te ñëw jàppale ñu ñun waa Quraysh ci lii nga xam ne mooy xare bii nga xam ne moom la ñuy sóobu kon nag loolu la Musaafi' di beneen poète ibn Abdi Manaf ibn Wahb ibn Hudhafa loolu la wax daal di dem fële nga xamante ne nii mooy ci waa Bani Malik ibn Kinaana yuharriduhum wa yad'uhum ila ila harbi rasulillah sallallahu alayhi wa di leen woo di leen pousser ci li nga xam ne mooy xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñaari point dina ko ana ñeneen ñu luñ def ñu ne wa daa Jubayr ibn Mut'im ghulaman lahu habashiyan yuqaalu lahu Wahshi yaqdhifu bi harbatin lahu qadhfa al-habasha qallama yukhti'u biha mu ne kantaa Jubayr ibn Mut'im Seydina Jubayr ibn Mut'im moom radiyallahu ndax mujj naa tuub mais jamono yi ci waa Quraysh la bokkoon di Jubayr di doomi Mut'im ibn Adiy di Mut'im ibn Adiy moomale ñu gisoon ca Taif ñibbite Taif ga moom gaañu na Mut'im ibn Adiy laata Badar di am moom la Yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon law kaana al-Mut'im ibn Adiy hayyan fa kallamani ala nakna la taraktuhum la moom la waxoon comme xadis bi ne ci saxiixu imaamul mu ne rahmatullah aley law kaana al Mut'im ibn Adiy hayya mu ne de al ibn Adiy bu doon ne mu ngi dund bu doon ne fekk na tey muy dund mu daldi ñëw wax man ci prisonniers yu xeeñ yi nga xam ne yu bonu yii nii nga xam dañu ñëw ngir fay l'islam ne ne ma libéré leen dinaa leen libéré ndax moom moom moomu nag di al Mut'im ibn Adi doomam duñ naan Jubayr ibn Mut'im mu daal di dem bokkoon ci kuffaaru Quraysh ni jamono jii laata muy tuub moom comme dañoo rey mboqam bu rëy boo xam ne dina ko wax ni mu ne wadaa Jubayr ibn Mut'im ghulaman lahu habashiyya lépp ci préparatifs yi ngir waajal ñëwaguñ ci beneen cause bi dinañ ci ñëw léegi beneen cause bi tax Badar am dinañ ci ñëw léegi yoo Uhud dinañ ci ñëw léegi insha allah lii ñu ngi ci cause bu njëkk bi ak naka la Quraysh mobiliser ses troupes mu ne wadaa Jubayr ibn Mut'im ghulaman lahu habashiyya eh? Jubayr ibn Mut'im daal di woo benn benn jaamam boo xam ne éthiopien la woon yuqaalu lahu Wahshi ñu ngi ko doon Wahshi ñu ngi ko doon woowe yax Wahshi la tuddoon muy Wahshi la tuddoon ah mu ne yaqdifu bi xarbati bi xarbatin lahu qadfal xabashi nit la nag koo xam ne ku mënoon a atteindre cible lam la mooy ne lanceur vrai la woon un spécialiste de lance mooy gis nga xeejam bi mu yor da ci doon sànni xallamaa yuxti ubiha comme ni ko éthiopiens yi dañ leen a xame woon loolu ñu aayoon la lu ñu viser c'est rare li ñu visé duñu ko jam moo tax mu ne xallamaa lu néew yuxti ubiha lay mooy cible lay bañ laal cible li nga xam ne moom la bëgg a jam léegi nag Jubayr ibn Mut'im ñëw ci jaamam boobu ne ko fa qaala lahu mu ne ko uxruj maa maa naas ne ko yow yow Wahshi génnal sa expérience sa xam-xam ci wàllu fekk jam jam xeej xam nañu tey nag man sa sang di Jubayru li ma bëgg mooy nga génn ànd ak nit ñi tey Uhud dem xare yi fa in anta qatalta Hamzata amma Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi ammi Tu'aymata ibn Adiy fa anta atiq mu ne ko te nga yëg benn affaire yow Wahshi gis nga bés boo rayee génnal ak nit ñi bés boo ma rayalee Hamza ibn Abdil Muttalib di bàyyi tixu yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi am nii comme que dañoo rey sama sama sama sama bàyyi tex di Tu'aymat ibn Adi nekkoon sama frère baay bi Mut'im ibn Adi frère Mut'im keroog Badr lañ ko rey muy Tu'aymat ibn Adi léegi nag Jubayr ibn Mut'im ne boo ma rayalee sama boo ma rayalee Hamza ibn Abdul Muttalib mii bàyyi texu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam remplacé muy ki nga xam ne mu jël revanche sama bàyyi tex bi ñu ray di Tu'ayma ibn Adiy boo defee loolu fa anta atiq yow di nga nekk koo xamante ne nii ku libre ngay doon kon loolu la wax ki nga xamante ne nii mooy Wahshi léegi ñu yemani noonu ci cause boobu dinañ dikkaat ci riwaaye imaam ibn Isaaq di rahmatullah aley ngir àggale li nga xam ne moo topp ci li nga xamante ne mooy nettali boobu wax nañ la ne ay sëriñam yu bari yooyu ci ñoom la ko jëlee euh, moom imaam ibn Isaaq rahmatullahi alayhi wa an abi léegi beneen cause ginnaaw bi ñu gisee kon ne cause principale cause ci xare Badar mooy ne Quraysh dañoo bëgg a jël revanche li nga xamante ne nii mooy seen défaite bi nga xam ne moom lañu am Badr kero waaye am na beneen cause te cause boobu tuddoon nañ ko ci jataay bii ñu weesu ci fin wu jataay boobu mooy beneen cause bi mooy sariyatul Qarada muy euh, sariya boobu ñu gisoon bii weesu te Seydina Zayd ibn Haritha ibn Sharahil daal di koy woon jiite loolu bokk na ci cause yi ndax lan mooy ne Quraysh gis nañ ne depuis Badar pour mu def commerce def jóge Quraysh dem Sham c'était presque mënatu la ne impossible lu tax ndax fu ñu jaar yonent bi alayhi salaatu salaam daal di leen kar moom ci boppam wala mu yónni ñi nga xam ne mooy ay saxaabaam ñu dem daal di kar Quraysh ba duñ mën a dem Sham léegi euh, Quraysh nag bokk na ci li tax beneen cause boo xam dafa duggaale ci cause principal bi gën a rëy moom mooy revanche ndax Quraysh était revanchard dafa bëggoon a jël revanche revanche am ci kaw jullit ñi ginnaaw bi ñu amee euh, défaite bu toll noonu nga xam ne nag affront la moom aar la taar la bu nekk ci xar kanamu Quraysh arab yépp di ko gis tribu arab yi ñépp di nettali naan Quraysh ñi nga xam ne ñooy kilifaay arab yi de waay waay ka ñu génne woon seen doom dañu génne moo dem ñamu daj ñamu ña ko jàppale nga xam ne ñu tuuti leen trois cents personnes et ñoo rey ñoo xam ne presque mil wala lu ko jël Quraysh loolu dañu woon nekk ci travers gorge Quraysh loolu mooy cause principale waaye bokk na ci cause yooyu te cause yooyu ni ñu koy xamee mooy ne euh, cause bi ñu wax nii mooy ne trame histoire bi ni mu demee diggan ginnaaw Badar ba léegi mooy ne gis nañ ne Quraysh fu mu nar a demee defi commerce bi ci mujj mooy sariyatul Qarada jaar Sham même bu nee ne day teggi Medina yonent ba sar Sham daal di koy kar léegi Quraysh jëlaale décision ferme que gis nga xare bi fi lay jaare tamit daal di damm buñ gañee jullit bu ko defee dootuñu seen fukki xel ak juróom-ñaar dootul xalaatati ñu dégg ñu naan suñu njëgg mu ngi romb ñu naan dañu koy kar wallaay dootuñ dégg te ñu naan suñu njëgg caravane Quraysh mu ngi fiy jaar di dem ñu koy kar ndax nag l'asphyxie waaye lii dañ ñoo xot économiquement dara mënuñu koo def loolu nag moom dina deñ waaw ndax menace bi pesé ci suñu commerce bi boobu ba léegi boobu ba léegi ñoom biñ demee nag Quraysh bañ demee Medina ba léegi rawatina bii nga xam ne alal ju bari lañ ci def muy xarada ñu daal di ciy teg loxo non loolu nag moom mag il est tamit daal di fexe nag ba daal di chaîne boobu briser l'embargo boobu kon nag loolu boo seetloo mooy cause yi nga xam ne ñoo waral ghazwatu Uhud tey nag dañuy yem kon ci cause yooyu gisaale nañu mobilisation bi cha ñoom Abu Anza dem nañu di galvani di di jéem a euh, euh, convaincre ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy euh, allié waa Quraysh ci waa Bani Kinaana ak ñoom Musaafi ibn Abdi Manaaf ak Jubayr ibn Mut'im lu wax Wahshi loolu lañ def mobiliser léegi naka la Quraysh génne